xaafidu ala alsalawati walsalaati alwusta wa quumu lillahi qaanitiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaam ñaar bi ak fanweer ak juróom-ñett mu ne xaafidu mu ne na ngeen wattu na ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di moy te jàpp te jox solo tey wattu tey nekk ci ala salawaati ci yi nga xamante ne ñooy julli muy julli juróom yi nga xamante ne nii <clears throat> moom la boroom bi tabaaraka wa daldi woon jox rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog ci almiraaj comme ni nga xamante ne noonee lañu ko gisa woon ci suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam wala suuratul israa yi mu ne kon nag na ngeen wattandiku na ngeen wattu mooy na ngeen préserver di ko def ci li nga xamante ne nii noonee la ko borom bi tabaraka wa taala digle ci way waxtoom ak di ko jooxe comme ni nga xam ne noonu la koy xaari ci yéen loolu mooy as-salawaat muy juróomi julli yépp moo tax sàggane leen képp koo xamante ne nii moo tax <coughs> yonent kii Seydina Omar radiyallahu taala anhu arda keroog bi nga xam ne ci lañu ko jam bi muy waaji génn àddina nga xamante ne nii julli daa jot fekk mbir mi dañ koo jamoon ba daanaka mooy jam-jam bi fépp lépp lu mu naanoon bu naanoon am soow day génnaat nekkaatum soow comme noonu tellement jam-jam bi moo tax médecin bi ba mu ko xoolee dana ko awsi ya amiral mu'minin dana ko ah yow amirul mu'minin dinkaaneel parce que moom sa ngaañ-ngaañ bi bu lu mu naan rek day génnaat noonu quoi mooy ndax daa ay kii bi intestin bi gars yi dañu liñ ko jame daay yàq kii bi ba fi mu fi fi fi lekk giy jaar foofu la yàq ba li nga xam ne li mu lekk noonu bu kuy waatee day génnaati noonu léegi nag bi nga xam ne nag am nag phase yoo xam ne mbir mi da doon metti rek ba nga xam ne day tëdd mel ni ku ku ku tëdd noonu mbir mi jàpp ko lool léegi nag bi nga xam ne ci la julli jot am benn saxaaba di al di al miswar ibnu mahrama naam bu ma juumul moom la radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ndax mahrama di baayam it saxaaba la woon <coughs> ci magu Quraysh yi la bokkoon léegi nag mu ñëw ne ko yaa am julli jot mu ñëw ne gaa yi ne julli ñuy noddu gaa yi ne kii mu ne xaaral ma dem wax ko amirul mu'minin dañuy julli kay mu ñëw wax ko ko Seydina Omar xaw a ximmali ximmali ko kay ne ko lan la woon mu ne ko as-salaa julli ya amirul mu'minin mu ne ko ah kay julli kay ne ah laa hadd fi l islam liman tarakal as-salaa laa hadd amul cër fil islaami ci l'islam liman taraka salaa ñeel ki nga xam ne daa ba julli lool moo tax c'est tellement grave bàyyi julli parce que gis naa ñoom diwut bàyyi julli yow <coughs> loolu fan nga ko mën a teg lan nga mën a waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon julli kan nga gis nit ku baax ki ci kaw suuf ku fi mas a jaar te doonul woon julli waaw daw loo man di woo yow même sëriñ ba ngay woote këcc fa ka fa gën a màgg nee nga da doon julli léegi nan nga mën a bàyyee julli parce que nee nañu diw doonu loon julli te xabaar boobu sax wérul voilà loolu wérul que ne nit diw sàngam ba ñuy wax sax da doon julli voilà loolu mooy li dëgg te même sax bu doon nit daa bàyyi julli est lool day tax yow nga bàyyi ko déedéet ndax wax naa leen digalul yàlla yi moo féete kaw digalul mbindeef loolu dafa war a nekk yoo xam ne yu leer naññ la voilà dafa am yoo xam ne <clears throat> xam day jëme nag ci nit ñi ci lenn mooy ragal voilà ba pare am ay us ay faux oustaz ak gaa yoo xam ne dañu naan am nañu dara ci ci xam-xamu diine ba pare nag di tiital nit ñi voilà di leen wax naan naan diw moom li muy liñ koy nettalil képp kuy xalaat ne sax amul rek yow ci boppam alku nga alors que loolu moo demewul noonu voilà loolu moo demewul noonu lépp loo xam ne la ñuy ci nit ku baax nit koo xam ne alquran ak sunna ko ñoroon mu daal di ñu waxal ko yow moom de toute façon koo war ko war a weddi loolu mooy li nga xam ne mooy li am boo ñëwee nag ba wàccat ñoom sax ci ne nañ jàpp ne sax lii am na dañ naan mais même bu dee jàpp nañ ne lii am na ñun duñu topp kooku ci loolu parce que topp yàlla moo gën laa taata loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon amul topp ñuy topp ab ab am bindeef koo xam ne am bindeef la bay mooy yàlla mu bind yàlla bi muy bi wàcce ak julleek woor daa wax ne ñii nañ woor ñii nañ julli nëpp ñëpp la wax voilà yéen ñépp la wax comme ni nga xamante ne nii noonu la ko leerale fii <clears throat> waaw loolu benn la mu am ñeneen ci xaafizu ala salawaat yi <coughs> du dee leen mu ne wattu leen dee leen préserver dee leen wattu ala salawaati ci julli yi nga xam ne mooy julli juróom yi nga xamante ne nii kooku moom <coughs> mooy ñeneen ñoo xam ne moom dañ koy sàggane voilà loolu nag boo yaataloon nañ ko ci yeneen i jataay ci wàllu siira bi àttee ki nga xam ne moom daa bàyyi julli ndax bàyyi julli daa am ay àtte yu bari waaw ki nga xam ne moom dafa bàyyi julli ne man jàpp ma ne farata la ci man ñu wan ko aaya yi wan ko hadis yeeg yooyu yëpp mu ne waaw yii yëpp xam naa ko gin ngeen ma koo xam waaye du farata ci man kooku waxoon nañ la àttee waaye ki nga xam ne dafa <coughs> kooku mooy ki ci gën a grave ki ne moom man du ma julli ndax du farata ci man voilà waaye yow dara ñu wax ko aaya yépp mu ne mu ne mu ne mu ne du julli loolu moom amul benn ci boroom xam-xamu lislaam bi boo xam fuqaha yi waa waa waa waa usul yi boroom xam-xam yépp amul kenn koo xamante ne nii moom daal dinay wax lu wute lii nay wax que ne kooku moom yéefér la voilà parce que dane yàlla moo ne lii farata la moom mu ne du farata voilà képp nag ku ne yàlla li mu wax demawul noonu wala iyaazu billah wala man li ma wax loolu la ak ña may xalaatal ak ña ma jàpp ne ñoom laa gëm yow moom yéefér nga ci si voilà kon loolu dafa leer mu am yeneeni àtte yoo xam ne am na ba léegi ci bàyyi julli ki nga xam ne jàpp na ne waa <coughs> man bon man damay julli ah waaw man farata la ci man farata la ci ñépp waaye nag du farata ci ñoom ñoom diw wala ñoom daa kooku it mook ñëlee mook ju njëkk jee yem léegi nag mu des keneen ki nga xam ne moom dafa jàpp ne bon man de moom julli moom wax dëgg yàlla ah mooy daal man daa nekk affaire yoo xamante ne nii man bon man gëm naa ne farata la ci man a ah, farata la pour bépp jullit waaye nag bon ban sama sàggante tax na man léeg-léeg laay def wala léeg-léeg du ma def wala sax mu ne du ma def loolu lañ la doon wax ku mel ne xanafi ak xanbali yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne waajooju moom bu ñu yéefér la <coughs> voilà bu dee ne moom dafa nu ñu wax mu ne du julli mooy ki nga xam ne du julli ko waa bokkul ak kii dikkale kii dikkale kook bokkul ndax mu ngi julli des fois mais ki nga xam ne dana man du julli quoi léegi gars yi indi ko ne ko é sawaay jullil mbaa ñu faat la ci réewum jullit waa boo xam ne charia lañ fay doxal waa ji ne non non non man du ma julli parce que bu boobaa usra ma liberté mooy waxi caaxaan yooyu rek gars yi di wax non bu boobaa day mel ni dañ maa forcer quoi te man moom je suis tellement ko quoi kenn nag bëgguma ñu may forcer daal yoo xam ne neexuma léegi kooku <coughs> mu mu moom mu pare ba nee nañ ko faat mais du julli ñu ne mais Hanafi Hanbali yi ne mais comme bu dul yéeféer kan mooy yéeféer koo xam ne pare na ne ne li ko yàlla digal du ko def même bu dee dañ ko ciy faat voilà léegi mais ñëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi même ci Hanabila yi sax ku mel ni ñoom al imam ah, ah, ah, Muwaffaq ad-Din Muwaffaq ad-Din Muwaffaq Muwaffaq ad-Din ibnu Qudaama walla <laughs> rahmatullahi alayhi moom ci boppam dafa ne bon loolu moom daa ànd ak waa jumhur quoi ne loolu <laughs> mooy waa ji malgré comme que jàpp na ne moom mbir mi farata la ci moom waaw léegi rek fi mu ko teg mooy Iblis sa ko wor mooy façon yooyu ñu gis ñuy entêté wu di siisu ci loo xam ne neen la mais ñu ciy siisu quoi ñooñu defuñu lu dul que ni Iblis al-la'in mooy kii nga xamante ni moo leen wor loolu lépp nag mooy façon yooyu waaye mooy jullit la voilà jullit la. ak ki nga xam ne day dikkale mais ñoo ñépp ñu ngi ci problème parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa benn affaire boo xamante ne nii nee na man taraka comme ni nee ci saxiix yi man taraka salaat al asri fa ka annama wutira ahluhu wa maaluhu te waxoon nañ ko fi fan yële mu ne képp koo xamante ni dafa bàyyi te lool benn boroom xam-xam ne dañu wute mais bàyyi boobu mooy ban bàyyi bàyyi benn julli tàkkusaan la wala wala mooy yow nga toog sa benn bés boo xam ne tàkkusaan dafa jot dugg ba weesu te yow julliwoo ko te amoo ngànt bu sharia d'accord voilà te waxoon nañ la ngànt bu sharia d'accord yu bari ñun yi ñuy wax ngànt bokku ci voilà mooy ku xëm koo xam ne da doon nelaw nelaw yu tayul yu mu programmé waa joo xamante ne moom dafa dof wala yooyu ak ndof moo ko dugg entre temps voilà wala mu fàtte voilà mu ngi fi nii mais julli ji ñëw na ba waxtu wi jeex ba weesu ba timis gi dugg te moom fàtte woon na pour moom julli woon na voilà ñu mel noonu taxul ñuy wax ak ñooñu daal léegi ak ki nga xam ne dañ koo naanal euh, produit boo xam daf koo màndil voilà moom tayu ko dafa dem ñu servir ko dara ndekete gaa yi dañ cee def lu koy màndil léegi moom mu màndi ba xamul fu mu nekk léegi ba waxtu yu weesu ñu mel noonu garaawul léegi nag <clears throat> ak ñi nga xamante ne bon mooy ñi am bërëg ak jigéen ñeeg ñi nga xam ne waru ñoom dañ leen a exempté julli parce que dañoo am bërëg ak yu mel noonu wa léegi ak ñi nekk ci seeni àtte daal léegi nag loolu noonu muy budul budul ngànt yooyu yow ba mu jeex yow nga toog ba tàkkusaan ji jeex yonente mi alei saatu salaam ne daa mel ni koo xamante ne dañoo décimé woon faatoon waa këram ak alalam yépp comme rek nañ ko fi joxoon exemple ci benn jataay ci yeneen yoo xamante ne waa joo xam ne daa nekk ak njabootam yaayam papaam ay ay kii doomam soxnaam yeeg yépp nekk ci kër gi ñu defar reer ba pare mu ne xaar leen ma génn dem ci suuf uti mburu mu dem bi mu demee ñëwaat fekk police yi daal yi ba bloqué foofu ñu ne kër gi daa am explosion léegi gaa yi faatu nañ fii de amatuñ sax seen trace kenn mënatu leen a gis voilà te moom alalam yi mu am yépp papier mi yére bi mu sol kese la dese yonent bi saa saa ne gis nga kooku li ko dal moo ko bàyyi benn julli tàkkusaan kooku lay xaw a nirool te ko waa ji bàyyi julli benn julli tàkkusaan moo ko gën a léegi yow bu dee ne loolu lañ lay wax ci bàyyi julli benn tàkkusaan lan nga may wax ki nga xam ne day sàggane di xooli heure bu ko neex julli yi di ko robb voilà mooy mooy loolu c'est tellement grave moo tax boroom xam-xam yi ñene naan est-ce que mooy bàyyi bàyyi benn comme li ma wax nii wala boog mooy koo xamante ne nii aada ko def tout le temps mu koy bàyyi wala koo xam ne moom daa fas yéene ne da koy bàyyi mais loolu comme li Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wax loolu mooy li gën a dëgër ak ñeneen ci boroom xam-xam yi que benn julli kese la rek mooy benn julli tàkkusaan kese nga bàyyi ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ku ko def yow moom sa li nga def yépp màbb na Mas'ud bi am na ci beneen riwaaya yow fa moom ay jëfam màbb na bu mu toogati fenn naan man mas naa def dara ci lu baax déedéet yàlla lépp lay effacé voilà effacé na ko parce que benn julli tàkkusaan yow nga nga sàggane nekk ci télé bi waaye non attends bi way jow kii non xaaral dina kii wala yu mel noonu nekk ci seen i football ak seen i match ak seen kii championnat ba tax yow julli ji weesu nga ne boo ñibbee sa kër ngay fay ak pourcentage bu ñeme yàllaa la ko wax kooku noonu am na problème kooku moom